wëti qiblatan ci qibla boo xam ne tardaaha moom nga gërëm yow alayhi salaatu wassalaam falan walliyannaka qiblatan tardaaha qibla boobu mooy ban mu ne ko fa walli jublul wajhaka sa xar kanam boo boo jullee shatral masjidil haram mooy naxwal masjidil haram envers laa nekk mu ne walli na jublu wajhaka sa xar kanam jullee chatre al masjidil haram féete al masjidul haram di jàkka ji nga xam ne mooy jàkkaay kaaba gi ñu wormaal ah mu ne muy continuer wa haythuma kuntum loolu yonente mi alay saatu saam lox fa wanni te digal buñ digalee yonente mi alay saatu saam li nga xam ne moo gën a ci waxu usuuli yu ne yi mooy ne buñ ko digalee dara ñun dañ ciy duggaale fekk exception ñëwul li wane ne lii pour yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme li mu wax ci takk soxna yu bari boobu dane xaalisatan laka min duunil mu'miniin lii nag am soxna yu bari yi yow la ñeel exclusivement réservé pour yow jullit ñi kenn bokk ci ak moo tax amul naan ci ab sëriñ la wala wàllu lii moom am na droit am lu ëpp quatre femmes loo amul de non kaat ci la ñépp yem yonent bi aleyhi salaatu salaam képp dongo rek moo am droit dépasser ko wa boo tax suñu borom ne lii dafa nekk xaalisatan laka min duunil mu'minin benn jullit bu bokku ci léegi yow dama lay laaj sa sëriñ bi ngay wax mu'min la wala du mu'min gëm na yàlla bu gëmee yàlla kon moom aca ci règle bi la bokk loolu loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam képp la loolu nit manula toog di ko plaider lu sëriñam naan waa ndax li tax mu am cent cent soxna quatre-vingt-dix soxna treize soxna neuf soxna lii wëg lii non non loolu dafa leer nañ voilà kon mooy yi ñuy digal yonent bi alayhi salaatu salaam day nekk ñun tamit dañu ko digaale digalaale fekk amul loo xam ne day ñëw nag ne lii luy wane ne ah cette fois-ci nag du pour wow du pour yéen pour moom rek la voilà kon mu ne kon fa walli boobu muy wax ak yonente bi alei satu salaam duggaale nañ waaye mu ne wa haythu kon kuntum te yéen jullit ñi fu ngeen mënatee nekk fa wallu wujuhakum shatran na ngeen féetale bu ngeen di julleeti fu ngeen man di nekkati ci sur terre ak fu ngeen mer géej géej jéeri gi fu ngeen fi man di nekk bu julli jotatee dee leen xool fi nga xam ne fala almasjidul xaraam nekk ngeen daal di fay jublu wa inna alladina utul kitaaba la ya'lamuuna annahu alhaqqu min rabbihim wa ma allahu bi ghafilin amma ya'malun mun ne te gis nga gaay yi gis nga yéeféer yi nii di di di di muy juif yi nekk fi di di di di mer nii naan lan moo tax ñu bàyyi xibla bañ newoon féete fii di indi tashwish mu ne wa innal ladina utul kitaaba gis nga gaa yi di juif yi nii di wax ñoo gën a xam waat naa ne xam nañ la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih këne changement de xibla gi dëgg la gu bàyyeekoo ci seen borooma ñoom juif yi ñoo ko gën a xam ñoom ñoo ko gën a xam waaye waaye xam nga juif ñoom ci caaxaan lañ ma sa nekk te yooyu yépp li leen ci kii woon ñu ñu wute woon ak arab yi nga xam ne xamuñu dara mooy téere lañ yoroon ndax seen téere yi ci boppam si fay yonent bi alayhi salaatu wassalaam meloon léppam dafa newoon ci ñoom ya'rifuunahu kamaa ya'rifuuna abnaa'ahum xam nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ñu xame seen doom yi kon ñooñu xam ne dañuy caaxaan mu ñëwee naan lan moo tax ndax ñoom dañoo trouver loolu lépp ba pare gis ni Makka lay jóge waaye Medina lay gàddaay si yooyu yëpp ñu gis ko ba tax ñoo taxoon ñu ne fa mais quand ñu digal leen lii ñu changer lii ñu bëgg ci indi polémique suñu boroom ne ñoo ko gën a xam de wa inna alladhina utul kitaaba la ya'lamuna a al-haqq que ne mbir mii dëgg la min rabbihim ci seen boroom la jóge wamallaahu te buur yàlla nag nekkul bi gaafilin di ak yëgadi amma ya'malun gis nga li ñuy wax noonu te di ko jëf ci lu bon buur yàlla nee na lu ci dara te bàyyiwul mu mu mu sedd bu foog gaa yi foog ne yàlla yëgul liggéey gii réer buur yàlla yëgadiwul ci li ñuy jëf ñoom juif yi bàyyi leen bañ ñëw mu ne yonent bi alayhi salaatu léegi nag kaay ma wax la ak yéen jullit ñi ndax ngeen jàpp ci juif yi loo xam ne ak yéeféer yi lu dul doy gis nga wala in ateyta alladina utul kitaaba bi kulli ayatin matta ma tabi'u qiblatak gis nga juif yi ak yéeféer yi ñépp ci seen biir mu ñu ne gi yahud mu ne yonent bi alayhi salaam gis nga ñoom ñu nii naan ndax mujj gi dañ ne yonent bi alei satu salaam waaye di ko fexe baat ngir mu dellu ci xibla bi mu newoon ay dellul ci li nga ne woon mooy xiblaay ñoom imaam Ibrahim te sax dañuy kàcc euh, mooy xiblaay gi yonent yi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom ne yonent mi wala in atayta utul kitaab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak gis nga boo indi woon boo leen indile woon ñoom ñii ñi nga xam ne ñoom lañ jox téere muy juif yi bi kulli aaya lépp luy miracle yuy wone ne yow dëgg nga yàllaa la yónni te yow ñoo ko gën a xam gis nga boo indi woon lépp ci mbiru xibla beek lu ko weesoog lépp mattabi'u duñu topp mukk du ñu topp mukk qiblataka duñ la fekk si mukk di féete kaaba gi jamais wamaa anta te yow alayhi salatu wasalaam nekkoo bi taabi'in qiblatahum nekkoo tamit koo xam ne yow doo bàyyi qibla bii ma la jox di topp seen qibla ba ñu ne woon te nga ne woon fa te ñu ne ci ñoom mu ne wamaa ba'duhum lenn li ci ñoom nekkuñ bi taabi'in qiblata ba'd moo yéen ñépp yéen jullit ñépp juif yi wala biir juif yi ci seen biir ak chrétiens yi wama ba'duhum ñoom newuñu lenn li di topp xiblaay ñeneen ñi ci des mooy juif yi duñ topp xiblaay nasaraan yi nasaraan yi de même init tabaata suñu boroom nag ne yonent bi alei salatu salaam boo toppoon ahwa ahum seen seen bànneexu bakkan yi nga xam ne moo tax ñu naan la ay nañ ñëwal fii ñëwal waay toppaat ci xibla gi ñu ne woon mooy ci la ne woon ñu ko doon diaboliser lan moo tax mu ciy nekk ba pare di wuteeg ñun waaye waaye ñun de jaaxal nañu ba pare mu jóge fi ñu bëgg koo baabaat ngir mu ñëw mu ne ko wala in tere boobu ci tabanta boo toppoon ahwa ahum seen bànneex yi seen caaxaan yi ñu ne naan la ñëwal fekk suñu si suñu xibla gi ñu newoon te nga newoon te ñu ne ci maa loolu mu ne min ba'di ma jaaka min al ilm ginnaaw xam-xam bu leer bii tukkee ci sa boroom muy wax yu bii ñëw dikkal la ba ne la nga changer xibla innaka bu boobaa kon yow de idan bu boobaa la min az-zalimin di nga bokk ci ñi nga xam ne ay tooñkat lañ loolu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam du ko mas a def ndax wax na ko wama ant bi tabi'in qiblatahum te yow newoo di topp seen xibla bi mais li nga fag ne yonent bi alayhi salaatu salaam la ci jublu wala in ittabaata ahwaahum bés boo fi toppee gis nga bànneexu yéefér yii min ba'di ma jaaka min al ilmi ginnaaw bi la wax yu xam-xam alxuraan l'islam bu leer bi dikkale innaka dëgg-dëgg yow idan la min az-zalimin loolu yonent bi alayhi salaatu salaam la nga foog ñun yii lay wax ndax moom ci kaw nee na ko wama anta ci même aaya bi te yow nekkoo bi taabeen qiblatahum te buur yàlla xam na gis nga ñun nag loolu mooy lan muy gis nga ñun Euh, loolu waxinu araab la mooy gis nga bu dee na yonent mi alayhi salaatu salaam la yàlla naan boo defee lii nga bokk ci tooñkat yi euh, comme ni mu waxoon wax yu woon nañ ñi la jiitu woon yow ak ñi la jiitu woon la in ashrakta la yaxbatanna amalu wala takunanna min al xaasiriin wax yu woon nañ ñi la jiitu woon ak ñi nga xamante ne nii euh, yow at ñi la jiitoon ci yonent yi alayhi salaatu salaam këne bés boo bokkaalee tarfatal ayni la yaxbatat na dina màbb dina yàqu amalu ko say jëf loolu nga foog ne yonent yi tax yonent bi alayhi salaatu salaam ak yonent yi alayhi salaatu salaam suñu boroom xamul xam moom xamul ne ñoom manu ñoo def bokkaale xam na ko mais loolu tanbiih la tanbiih la mooy dañuy attirer sa attention yow nit que ne bu dee ne yonent yi nga xam ne ils sont impossibles les infaillibles ñi nga xam ne ils sont infaillibles ñoom lañ ne bu ngeen defee lii lii dal leen mais yow yow yow lan ngay xalaat sa bopp yow bu dee ne yàlla ñu màgg ñooñu gënal ko ci li mu bind ñooñ la ne malgré loolu lépp ku fi ku ma fi bokkaale sa jëf yi nga ma sa jëf day màbb mais ñeneen ñi nag nañu yëg ne kon ñoom la wax mooy bés bu ngeen fi ya bokkaale yéen seen léppay màbb yii c'est pareil fii la wala ini tabaata ahwaahum mooy gis nga jullit bu yow jullit bi bés boo fi bàyyee li yàlla euh, digal comme ni ñu ko waxoon jotaay bi wees topp bànneexu kuffaar yi nga xam ne lu ne di la digi milliard tax nga bouder en touche charia bi naan da ngay woote la démocratie ngir neexook ñoom ñu lay dig ay milliards naan képp koo xamante ni rek libéraliser nga yenn yi walla nangu dee démocratie ak yooyu libérer les enfants et les femmes et les les les kii les pauvres ku ko def ñuy def lu leen neex ñun on va vous financer ndax gars yi financement yi loolu la di financement yi ku la ëmbal sa sànqal ëmbal la sa kersa la wolof njaay wax te wax na dëgg mooy financement yi day ànd ak suñu programme fi dox FMI banque mondiale club de Paris ñooñu ñoom ku ñu yor ku ne mooy dëkk ba moo tax moo tax gars di jaaxle liy xew ci télé yi ñépp a koy jooyandoo film yu bon yeeg programme yu bon yi pourtant société bi boo defee wax sa xalaat wala wala ñu gis rek ñoom ñépp la kilifa diine gi da koy jooy lambda bi da koy jooy ku nekk di ko jooy mais politicien bi sax léeg-léeg dañ koy invité rajo laaj ko ci yooy mu ne lii du yoon nga gis ab président bu taxaw ne lii du yoon mais mais pourquoi mënu la agir mais pourquoi yooyu mënu ko fi dindi lu tax parce que dañ ko ëmbal sànqalam dañ koo yoral sànqalam ëmbal ko keer saam ñemewu la wax wax rek la man ne ñemewula agir ku dindi peine rek yow après ñu lay financé ci yenn yi il faut scolariser ñu bari voilà suñu programme di dox bu ko defee ñun UNICEF ñu lay financer mooy yu mel noonu la ñuy wax léegi nag suñu boroom ne gis nga bis bu ngeen milliards yooyu ñu leen di ñu leen di ñu leen di wane noonu di leen ko euh, euh, euh, yootale comme ni nit ki yootale picc mum nar a jàpp këpptal ko wallaay bés bu ngeen fi toppee yooyu seen bànneex yooyu milliards yooyu ngeen di dégg te yéen gis ngeen ne masu a jariñ dara ndax man gisuma dëkk bu bu mas a développé ci edu FMI wala banque mondiale masuma koo gis te ku ko xam nag ma ko wax l'assistanat l'assistanat moom masula doxal dara moom au contraire te loolu sax bu l'assistanat mooy li li baax ci sa dëkk géej gi yépp lañuy ñuy ba pare intérêt yi di gën yokk te fayagoo dara say génération nga léegi ay milliards et des milliards des de milliards yoo xam ne xamuñu fu ñu koy fay kon loolu suñu waroon ne gis nga bés bu ngeen fi toppee caaxaani gaa yooyu seen bànneex yooyu lu tubaab bi ne wax rek ngeen ne ko gongo lu mu bëgg rek waaye euh, liberté des homosexuels pourquoi ngeen koy tere ngeen koy tere amuñ sax fullaay tenir discours bu dëgër ne hé fii du fi am mais dañ naan il faut nous comprendre ay xam nga ñun pays lii lañu waxi yambar yooyu mooy waxi lan yooyu yooyu waxi ay il faut nous wala buñ koy wax di ko waxi noo xam ne mais yooyu mais en tout cas nu ci man di demee bés bu ngeen fi toppee ahwaahum seen bànneex yooyu ñu leen di xëcc min ba'di maa jaa'akum maa jaa'aka min al-ilm ginnaaw bi la yow jullit bi yu lu leer ni dikkale ci xam-xam muy diine ji mu leer na le mooy dëgg innaka dëgg-dëgg yow idan la min az-zalimin ci tooñkat yi nga bokk te tooñkat yi fuñ jëm inna allaha la yahdi al-qawma wala qawma al-fasiqin buur yàlla du gindi ñooñ te ak zulmu zulumaatun yawmal qiyaam ay lëndëmi kese lay doon yawmal qiyaam kon mu ne alladina aataynaahumul kitaaba kan gis nga juif yi di di di di di di di la wax naan la lii du dëgg lii day wane ne li nga nekk du dëgg ñëwal li la fe fexe baab mu ne gis nga ñooñ alladina aataynaahumul kitaaba ñooñ ñoo ñu jox téere ñi ñu joxoon téere di juif yooyu ak nasaraan yi yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum ñoom ñoo xam yonent bi xam nañ dëggu yonent bi alayhi xam nañu ni mu mel comme ni ñu xame seen doom yi ni ñu ko gise woon ci abdullah ibn salaam dhalika alxabrul yahuudi radiyallahu taala anhu muy abdullah ibn salaam mi ngi gisoon bi yonent bi alayhi salaatu salaam di dóoru ñëw madinatul munawwar mais nee na man bi ma xoolee yonent bi alayhi salaatu salaam araftu annahu laysa bi wajhi kadhab man bi ma ko xoolee yi ma ñëwee ñuy wax kii ma ñëw taxaw xool ko laa xool xar kanamam xam ne xar kanamam gi lu xar kuy wax lu dul dëgg te waxoon nañ la ñu jële woon ci Ubay ibn Ka'b am nañu koy nettali tamit ci Abdullah ibn Salaam mu ne man de man damay seede nekk yonent yonent alayhi salaatu wassalaam lu gën a màgg fopp man loolu laa gën am assurance que man sama doom yi maa leen jur ne ko ah waaw loolu moom mu ne ndax sama doom yi non mooy ne njortulu kii rek laa am ci ne maa leen jur ah alors que yonent alayhi salaatu wassalaam mooy yonent mais yàllaa ma ko wax léegi yow lu la yàlla wax ak lu la yàlla waxul ñoo yem diñ leen yemal déedéet moo tax mu ne gis nga alladina aataynahumul kitab gis nga gaa yi nga xam ne ñoom lañu jox li euh, kii bii nii nu mu tudd téere muy les gens di xam nañ dëgg dëgg ku yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ay meroom kama comme ni nga xam ne yaarifuuna la ñuy xàmmeewe xame abnaahum seen doom yi ci seen melo bu ñu leen di xool di leen ràññee ci biir nii ñi ni ñu ko xam xame sax moo gën rawati waaye mu ne wa inna fariqan la yaktumuuna alxaq wa hum ya'lamuun mu ne waaye nag malheureusement ñoo gën xam mooy euh, euh, euh, kàngamu juif yi ahbaar yeeg ñii nii rabbin yeeg yooyu ñoo la gën xam sifaay yonent bi alayhi salaatu wa di meloon waaye malheureusement wa inna fariqan minhum benn pàcc bu rëy ci ñoom la yaktu waat naa ne la na dañuy nëbb alxaq dëgg gi muy melo yonent bi alayhi salaatu wasallam moo tax après ñenn ñi dañ noon noodu moom gisoon nañ ko ci Huyay na ah ah tab ak Abu Yaasir di frère am ne ko mais ndax moom la biñ jógee dem déglu yi ñëw damm mu ne moom la de mu ne ko léegi loo gis mu ne ko adawatuhu ma baqit noonoog moom fekk maa ngi dund kon koy xam na ne kook la yàqtumul ba pare ñeneen ñi xamul ñu gëmloo leen ne du moom ndax ñoo doon sang yi ñooy boroom xam-xam yi comme que bi ñoom ñoom ñu ne kon nag ñu topp ci mu ne wa inna fariqan am na pàcc bu rëy ci ñoom boo xam ne dëgg-dëgg la na la haqq dañuy nëbb dëgg wa hum te ñoom ya'lamuna xam nañu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ne moom mooy yonent bi alayhi salaatu wasallam suñu boroom nag ne al dëgg daal min rabbika ci sa boroom lay lay tukkee ci sa boroom lay tukkee lii mu la ne tourneel féete kaaba gi xamal ne loolu dëgg la bu jóge ci sa boroom tañ dëgg manu la jóge feneen fu ci boroom bi subhaanahu wa taala ndax boroom bi moo tax ci turam yi alxaq buñ la nee alxaq mooy al mooy yàlla moo tax abdul xaq ñenn ñi tudd comme Seydina Abdul Haq al Ishbili borom xam-xamu xadiis bi mag al Haq Abdul Haq jaamu al Haq mooy dëgg dëgg daal min rabbika ci sa boroom lay tukkee falaatakoo takuunanna kon di la ci ay polémique falaa takuunanna bul bokk ci ñiy sikki sàkkate foofu wali am na foo xam ne fu muy féete huwa muwalliha peuple bu ne suñu boroom defaloon na leen foo xam ne bu ñuy julli ak bu ñuy jàngat bu ñuy def seetu sell yi fa ñuy féeti fastabiqul xayraat yéen moom buur yàlla defal na leen bi gën kon nag fastabiqoo njëkkalante leen alxayraat ci yu baax yi njëkkalante leen ci jaamu yàlla ginnaaw bi ngeen amee lool ndax juif yi mbir mi nag da na a dañoo da leen merloo woon lu fait que xibla gi nii comme imaam ahmad rahmatullah alayhi daal dina koy solo ci musnad bi jële ko ci yaa Aysha radiyallahu anha wa ardaha mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na muy wax ci waa juif yi ahlul kitaab mu ne innahum lam yaxsuduuna ala shay'in kamaa yaxsuduunana ala yawmi aljumuca allati hadaana allahu laha wa dallu anha wa ala alqiblati allati hadaana allahu laha wa dallu anha wa ala qawlina xalfa alimaam amiin yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ah, gis nga juif yi muy yahuudi ginuñ ñoom merewuñ ñu ci benn mbir lu kéem lu toll ni nit ñu meree de toute façon jullit moom ci tous les fronts la la juif bi mere ndax comme liñ waxoon te alxuraan waxoon ko te gis nga yéeféer yi wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum in istataaw duñu deñ di xeex ak yéen fekk génn wuñ leen seen diine ji buñ ko mënoon mais fi ñu gën a meree jullit ñi yonent bi alei saatu ne yawmal jumaa bésu àjjuma nga xam ne mooy bés bi gën ci bésu semaine bi nga xam ne buur yàlla dañu ci gindi ñoom ñu daal leen ciy réeral wa dallu ñu ñoom wanuñ leen ko lool benn la wa ala al qiblati allati anna buur yàlla muy qibla bi ñuy féete kaaba gi buur yàlla daal di ñu koy gindi wan ñu ko ñoom ñu daldi ci sànku mbir mi daal di leen réer mu ne waalaa qawlinaa xalfal imaami amin ak leneen li ñu gën mere mooy bu ñuy julli imaam bi ne wala daal leen ñun ñépp ñu ne amin loolu moom yooyu mooy yi nga xam ne moom non juif bi moom mënu koo supporter quoi jullit ñi di def yooyu looloo moo tax suñu boroom ne ay na ma takunu wali kullin te ku nekk ci yéen wijhatun defal nañ ko jubluwaay xibla boo xam ne huwa muwalliha fa lay féete peuple bu ne fastabiqul xayraat yéen gis jox daa leen bi gën fastabiqu njëkkalante leen alxayraat ci yu baax yi te aynama takoonoo fu ngeen man di nekk ya'ti bikumullahu jami'an inna allaha ala kulli shay'in qadir te yëg leen fu ngeen man di nekk buur yàlla dina leen fa fekk si yéen ñépp mooy ku bëgg ku ku deewam jot foo jaar dina dee gène de longévité lu nekk nga dugg ci ngir bañ a vieillir di nga vieillir de soit nga dee wala rek di nga nit moom manoo fi nekk bëgg gudd fan te doo vieillir non di nga te bës na koo fii yii de mooy ne yow même loo man di kii di diw yenn diw ñu naan diw euh, lii ay crème de de de de de de yuy wane de jouvence yuy wane ne voilà de jouvence yow ab jeune nga non loolu sa yaram buy nes-nesi say say say say sidit say gène ñoom ñoom màgget nañu ndax danga naan këpp na boo mayul bés ngay kii rek xalangu dee ci mbedd yi moo tax yu ñu boroom ne wamin foo ngeen mën a nekk nag yati bikum yati bikumullahu jami'an buur yàlla dina leen indi yati walla dina leen indi bikum yéen ñépp allahu jami'an dina leen indi yawmal qiyam dajale leen di ngeen deede yati bikumullahu jami'an dina leen indi dajale leen yéen ñépp inna allaha buur yàlla lool nag bu kenn naan mais loolu nan la nekk buur yàlla ne inna allah buur yàlla ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko man mu ne wan wa min haythu kharajta yow alayhi salaatu wassalaam foo mën di génn fa walli wajhaka shatral masjidil haram na nga foo mën di génn ci tukki boo jógee sa dëkk foo tukki foo man di tukki foo man di dem julli jot fa walli wajhaka na nga jubru sa xaru kanam na nga ko tourner vers mosquée bi de jàkkaay kaaba bi wa innahu te dëgg-dëgg gis nga moom de lal xaqu min rabbika toxal gii ñu la toxal ci xibla bee indi la bii mooy dëgg min rabbika tukkee ci sa borom am allahu te buur yàlla nekkul bi xaafilin nekk aji yëga di am maa taamaloo na ci yéen jullit ñi li ngeen def <laughs> mu ne wa min xaytu xarajta foo man di génn fa walli nanga jubalal shatral wajhaka sa xar kanam shatral masjidil haram gis nga ni mu ko répété loolu ni mu bare wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatral masjidil haram aaya bi njëkk léegi biñ gis léegi nii rek loolu la ubbee te waxoon na ko ci kaw gisoon nañ ko sànq ngir insister ci mbir wara bu ñëwee ci àtte yi après dinañ gën a gis yooyu insha allah mu ne wax haythuma kuntum fa wallu wujuhakum shatra yéen jullit ñi tamit fu a nekk fu ngeen mën nekk ci kaw teer suuf si ak fu ngeen mën a féete gratte bu ngeen mën a yéeg suuf su ngeen bato bu ngeen mën a yéeg julli jot na ngeen féete fan shatra muy vers kaaba gi li allaa yakuuna aleykum xujja ngir yéeféer yii di yahuud yi wala juif yi ñu mën a bañ fee nekk di di jàggasanteeg yéen naan wala wala mooy comme liñ la waxoon sànk naan moom de jaaxal nañu moom daal suñu diine ji bëggu ci dara di wuteeg moom ba pare di topp suñu xibla loolu dootuñ ko mën a tee wax ba pare euh, yéeféer yi tamit dañ doon wax ñoom it mooy ñooy ñooy ñi imaam euh, euh, ñi mu ne sa yaqulu sufahaa'u minan naas ñooñu noonu juif yi la ak yéeféer yi mooy ñi imaam al-Hafiz ibn ne ñooy aghbiya yooyu al jahala al aghbiya ñi nga xam ne xamuñ dara ba pare seen bopp yu këpp ci ñoom dañ doon wax naan moo man de man de l'islam bi gaa yi man jaaxal nañ ñoom dañuy woote ne diine Ibrahim lañ ne de alayhi salaam ba pare wuuteeg moom xibla ni moom xibla bi mu amoon muy Jérusalem ñu wuute ceeg moom suñu boroom ne lii nag dama ko def wàcce aaya xaasima yoo xam ne ñooy dog doq képp koo xam ne mooy kàcckat wala ku ciy polémique li an laa yakuna linnaasi aleykum xujja ñu bañatee nekk di amati benn werante bu ñuy wax ak yéen indi ay discussion illa alladina zalamu minhum ba mu des nag am na ñoo xam ne bu ñu sincère alxuraan wàcc lii ak lii te ñu xam ne dëgg la même bu dee gëmuñu yeneen ci maanaam saab saab dina tax ñu arrêté polémique boobu nekk ci leneen mu ne nag waaye am na ñoo xam ne ñoom lool lii arrêté wu leen. illa alladhina zalamu minhum ñooñ nga xam ne ñoom féeteerlukat yi ci ñoom ñoom loolu dindiwu leen a ah ñoom ñoom seen wax du deñ foo jaar ñu la koy rappeler même bi yàlla wàccee aaya yi. suñu boroom nag ni jullit ñi falaa taxshawhum ñooñu bàyyi leen ñu polémique di wax di wax waaye nañu wax wax moom wax la rek waaye jëf di jëf falaa taxshawhum bu leen ragal wax shaw nii wax shaw nii ragal leen ma man buur yàlla wali utimma ni'mati aleykum lii nag dama ko def ngir ma daldi matal sama xéewal sama gindi gi ma leen gindi ci seen mbiru diini ak lépp aleykum ci seen kaw wala ko waaye tamit ngir tahtaduna ngeen gindeeku jëm ci dëgg kon loolu mooy li nga xamante ne ni mooy aay suñu boroom wàcce ci affaire li jëm ci wàllu taxwiilul xibla muy wëlbati xibla bi euh, Jérusalem daldi ñëw fi nga xam ne mooy màkkatal mukarrama léegi buñ jeexalee loolu gis nañ kon ci wàllu euh, xadiis yi ak alxuraan li mu wax léegi nag ñu ñëw ubbi benn bunt nag comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxe def muy yii nii yëpp buñ ci wax duñ ñëw rek jàll gisoon nañu bi ñu doon wax affaire xabru ya ñëwuñu woon rek mooy sulli ba yonent bi saam salaatu ñu ne fii jàkkaam ji dafa amoon ay xabru ñëwuñu woon rek wax ko dem mais ak tey jàkka ju am xabru ak tamit jàkka yooyu mooy yu mel noonu yëpp waxoon nañu ko naka lañ koy def yooyu gisoon nañ ko waaye tamit avant lool ca sabihatul isra ci suba isra wal mi'raj julli ba yonent mi alayhi salaatu salaam jëlee julli Seydina Jibril ñëw jiite ko waxoon nañu li nga xam ne moo jëmoon ci wàllu importance su julli ak waxu boroom xam-xam yi ci waa ji bàyyi julleeg yooyu lan mooy àtteem mag yooyu naka noonu euh, defoon nañ ko ci wàllu noddu bi ñëwuñu rek ne walla ci lañ farataal noddu yoonal nodd shuri al adaan mu jeex waaye ahkaamul adaan abaa loolu li jëmoon ci wàllu jàkka yi ahkaamul masajid ak rôlu jàkk ci société musulmane yooyu yëpp defoon nañ ko naka noonu comme que ci xibla lañ nekk léegi nag ahkaamul xibla muy àtte yi nga xamante ne ni moo jëm ci wàllu jublu xibla yooyu euh, ay masala yoo xam ne yu xaw a gudd la nag mais incha allah dañuy fexe def ko mu gàtt euh, affaire u xibla ji premièrement àttee xibla julli féeti xibla lan mooy àttee loolu dañ lay wax charte la ngir du wérug julli aji julli te lool bi ijmaa'il ulama boo demee ci maratibul ijmaa bu imaam ibn Hazm indi na fa tudd na fa nettali ijmaa këne boroom xam-xam yi ñoo dëppoo këne charte la ngir julli nit ki wér mu lan mu jublu xibla bi comme li nga xam ne jàpp jàpp xam nga jàpp ci la jàpp njàpp moo xam jàpp ta ma taha tahaara ma iya wala turaabiya loolu mooy fokk mu am mooy ku julli jàppoo ba mu des ci cadre cadre bi ñu gisoon faaqidu tahuurayn moo loolu gisaguñ ko loolu ci affaire aayatu tayammum lañ ko gisawoon aaya bi wax ci wàllu tiim mooy ki nga xam ne dafa ñàkk amul ndox te mënula tiim dañ koo jàpp prisonnier wala ñu jàpp ko fenn daal di ko yeew takk loxo yi takk tànk yi yóbbu ko foo xam ne manula bouger après julli jot ndax day julleem di julli ku mel noonu loolu mooy masalatu faaqidu tahurayni ba mu des kooku mooy ne yooyu fa mu am ku julli jàppoo ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne laa salaata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda xadiis sayna abu hurayra radiallahu taala anhu ne saxiix yi mu ne buur yàlla de du nangu julli kenn ci yéen bu dee dafa tojal lu dul mu jàpp kon charte la naka noonu nag bii ci la istiqbaalul qibla mooy boo jàppee muur sa awra beneen boobu yi beneen la ci charte yi jublu penku jublu kii nun tudd qibla ci la kon qibla loolu ijmaa la pour jublu ko que ku julli defoo ko sa julli baaxul ndax gis nañ aay yiñ gis sànq suñu boroom ne wa min xaytuma wa min fa walli bokk wajhaka shatral masjidil xaram mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, jublul wëlbatil sa xar kanam nga jublu li nga xam ne mooy al xaram ba pare mu wax jullit ñi ne wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum shatra fu ngeen mën a nekk na ngeen jublu seen xar kanam bu ngeen di julli na féete kaaba gi kon loolu mooy wane loolu te gis nañ ko ci xadiis yi nga xamante ne nii euh, moom lañ gis bu naa albaraa bi ñu gis nekk ci saxiixayni ak seydna abdullah ibn umar ak seydna anas ak ñooñu yooyu yépp gis nañ ko te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam al musii'u salaati mooy waaj a yàqoon julleen doon ñëw julli juum kooku moom aleyhi salaatu wasalaam dana ko woon ci xadiis sayna abu hurayra xadiis boobu nekk ci saxiixayni bu siiw boobu rek eh, dana ko woon summa staqbalil summa staqbilil qibla te booy julli na nga féete na nga jublu qibla bi fa kabbir te nga door a kàbbaar kon loolu ak yu bari yoo xamante ne ni day wane chart boobu nga xam ne condition la pour mu baax léegi buñ gisee lool muy waa jublu kaaba ji ñuy wax fa walli shatr wajhaka shatr al masjidil haram boobu mais mooy aynul kaaba ci kaaba gi ci boppam muy boobu noonu wala dëkk bi dañ laa la lool dafa am ñaari possibilité dafa am ñaari possibilité bu njëkk bi mooy kiy julli jàkkaarloo kaaba gi kaaba gi moom moom moom buy julli mu mën a gis kaaba gi nii en face comme këram nekk noonu walla muy julli foofu kooku noonu kooku walla mu dëkk Makka nga xam ne moom fi dëkk day gis kaaba gi nii kooku buy julli il obligé mu jàkkaarloog li muy gis benn côté bu mu ci jàkkaarloog xam nga quatre côté lay doon bu mu ci jàkkaarlool baax na te yaramam bépp nag pas côté loxoom bi loxo bi mooy féete côté kaaba gi moom li ci des féete feneen déedéet yaramam bépp kooku mooy ki taxaw jàkkaarloog kaaba gi léegi kooku benn affaire la keneen ki nag te loolu moo ëpp ci monde bi parce que jullit ñépp noonu la mooy ñiiwa nga Indonésie ñiiwa nga Cham ñiiwa nga Misra ñiiwa nga Afrique du Sud ñiiwa nga Argentine ñiiwa ngi Washington état de Washington ñiiwa ngi feneen ñiiwa ngi Suède léegi ñooñu noonu ñooñu nag xam nga du ñu gis bu man bu ma taxawee biir Lyon du bu di julli Kaaba gi nekkul en face de mois léegi nag bu dee ku mel noonu moom duñ ko ne kaaba gi ci boppam mur boobu noonu moom ngay jàkkaarloo déedéet mooy fi mu féete mooy fi mu féete lay comme ñu ne dëkk arabi saoudite la nekk moom léegi day xool arabi comme ñu ne màkk biir arabi saoudite ñu ne màkk moom day fexe féete Makka bu dee man na lool bu dee manul Makka Arabie saoudite lañ man moo dëkk boobu noonu noonu muy Makka foofu lay féete mooy fi côté bi fii féete Makka paa rek Arabie saoudite nga féete sud ba fële di fo non mooy fi nga xam ne moo fa jëm ndax kooku loolu la man manul leneen kenn manu ko ne ah déedéet déet kaaba gi ci boppam déedéet déedéet kon kooku loolu lay def ndax lan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne ci xadiisu euh, bi nekk ci saxiixayni mu ne laa tastaqbilul qibla wala tastadbiruha wala tastaqbilul qibla bi bawlin wala gaa'it wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu mu ne muy xadiis Seydina Abu Ayyub al Ansaari radiyallahu taala anhu mu ne bu leen jublu xibla bi bi bawlin di tuur ndox jàkkaarloo xibla bi déedéet aw gaayit wala ngay dem àll moo tax wanagu kër yi même bu dee lool am na wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax yu baree ci am ci xadiis bii nii wax yu baree ci am eh, ndax ñenn ñi comme Seydina Abdullah ibn Umar ñoo dañ jàpp ne bu dara doxee diggante nit ki ak kaaba gi loolu garaawul alors que ku mel ni boroom xadiis bi di Seydina euh, lu ma wax léegi ki yonent bi alayhi salaatu salaam daloon këram nu mu tuddati Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu moom dafa jàppoon ne même bu dee foo man di nekk ak yeneen ak yeneen wax yu bari yoo xam ne yu ci am la loolu du xarab di taxuñoo jóg waaye boobu dane bu leen jublu xibla bi walaata wala tasabbiruha walakin sharriqu féete leen fi nga xam ne mooy orient mooy loolu mooy xiblaay waa Medina aw gharibu wala ngeen féete occident ndax ci noonu ndax sinon bu dee sud bi ak noor sud bi wala nord bi loolu moom da ngay féete Kaaba gi bu dee Medina nga nekk ndax Kaaba gi ci sudam la nekk te dañ la tere nga jàkkaarloo moom wala nga man ko nga won ko ginnaaw di tuur ndax walla ngay dem àll kon te loolu léegi lan lay tekki loolu lan nga ciy jële mooy kon diggante mashriq ak maghrib loolu mooy lan mooy xibla ngir waa Médina ak ñi nga xam ne ñoo waa Médina ñoo bokk fi nga xam ne ñoo bokk position comme ay Égypte ay kii maanaam Égypte mooy Cham comme dëkk yooyu Cham nga xam ne Cham ah mooy Médina mooy benn boo ko doon tracé benn Euh, euh, euh, ligne droite la Makka Medina Sham benn ligne droite la léegi bu dee ñooñu mooy Medina ñooñu ñoom ñoo bokk loolu da lay wan ne kon diggante li nga xam ne mooy le mashriq et le maghrib di l'orient ak l'occident day nekk lool diggante boobu mooy xiblaay ñan waa ahlul madina moo tax mu ne leen kon nag féete leen orient wala ngeen féete occident léegi nag léegi nga ne mais léegi noonu ñuy xame ne fii xibla bi fii la féete ñu ne la bu dee léegi bu sol yi walillahi alhamdu wal minna yombal nañ mbir mi waaye tamit dinañ xam ne xibla bi fii la féete mooy boo ñëwee cib dëkk jàkka yi nga xool jàkka yi fi seen mihrab bi féete ndax mihrab tamit bokk na ci li tax ñu ko doon def mooy loolu ndax mihrab fi mu njëkk ko commencé c'était pas pour <laughs> loolu de loolu bon c'est kii historique quoi mooy gars yi bi ñu rayee fële ni bi ñu rayee kii nu mu tudd xawaarij euh, yi bañ doon jéem a rey ñi rey euh, Seydina Ali radiyallahu anhu ba xam nga dañu chargé woon ne en même temps dañuy rey kan dañuy rey Seydina Muawiya Sham radiyallahu anhu bañ fa demee nag ñoom ñu rey fekk keroon jiite jour boobu palaasam moom lañ rey moom mu rëcc moo tax ginnaaw gi ñu ut ay mexraab yoo xam ne euh, day xaw a sori nekk ci biir xaw a sori euh, ñi nga xam ne ñooy taxaw ci foofu te gis nañ ne Seydina Umar ibn Xattaab tamit noonu lañ ko reye woon mooy yooyu noonu amul woon loo xam ne mooy tabax bi laa bëgg mais moo mexraab da ngay gis ne Seydina Zakariya ba mu kiiwee waaye duggee al mexraaba mooy fi ngay xeex ak Iblis ndax booy julli rek muy ñëw léegi mooy mur boobu ñu fay tabax mu mel ni benn néeg bu ndaw loolu laay wax noonu loolu léegi boo demee yow ci jàkk dëkk boo dem nga gis loolu loolu dalay lay wan ne kon fii nii kii bi féeti voilà loolu bokk na ci li nga xam ne dañ ko ci xame ci dëkk jullit ñi léegi loolu benn affaire la nga ne waa léegi gis nañ affaire bi charte la est-ce que am na possibilité mooy fokk mu am ndax condition lool la condition mooy loo xamante ni nii mooy loo xamante ni nii mbir mi manula am sans moom mais nag moom man na fee nekk te mbir mi du am par exemple waxoon nañ ko ci aj gi joxoon ci benn exemple comme ñu ne euh, yibre de yibre ak euh, ami ñoom dañoo jur móodu mooy ne kon ak kan ak ami ñoom charte lañu ci móodu nekk seen doom móodu mooy fekk fokk Ibrak ami nekk ngir Moodu mën a nekk alors ko Ibrak Moodu ñoom Ibrak ami bopp amoon nañu te Moodu seen doom amul woon laata ñu leen di may wala bañ leen maye toog nañ ay jamono yoo xam ne amaguñ doom pourtant condition buy tax ib seen doom Moodu ne fi mu ngi fi waaye nekkul woon waaye Moodu ci boppam moo manula nekk fekk lu dul Ibrak ami ne fi loolu mooy charte mooy condition kon mooy julli ci boppam lañ dul mën a tudde mbir mi julli la lu dul Euh, lan nekk fi jublu penku te pourtant man ngaa jublu lan xibla boobu te man ngaa jublu xibla bi te doo julli jublu xibla man naa am te julli woo man ngay jàngal xoraan féete xibla du ko féete xibla ku ne rek ñu ne waa ji day julli déedéet loolu mooy condition léegi nga ne ma waa léegi est-ce que am nay condition yoo xam ne ci ay kaabo kaa yoo xam ne mu amee jublu xibla bi moom mën nañ ko teggi dootul garaawul Euh, ñu ne la waaw loolu am na premièrement nit koo xam ne dafa impossible mu féete xibla bi ndax dafa feebar man la yëngatu ni mu ni niñ ko tërale ci hôpital bi moom manu ko manu la kooku noonu lay jullee moo kooku noonu lay jullee salli qa'iman bi kiy waxoon sayna rasulillah alayhi saa wasallam waxoon sayna imran ibn husayn ne ko jullil nga toog bu dee manoo nga taxaw bu dee manoo ko nga toog bu dee manoo ko nga tëdd féete wet bu dee moom dafa ñëw ñu hospitaliser ko par exemple te fi ñu ko hospitaliser yaramam toll na foo xam ne ci dégradation ak tamit metti ba man mënuñu ko bouger loo kooku noonu lay jullee kenn du ko ne par force nga daal di féete xibla ndax suñu borom moo ne laa yukallifu llahu nafsan illa buur yàlla du teg benn bakkan lu dul lu mu manu kooku loolu la man te fattaqullaha ragal leen yàlla mastata'tum seen kem kon kooku lool la man waaye euh, dinañ nangu tamit nit euh, féete furul xibla bu dee ne tiitaange gu tar moo xew comme guerre ñu nekk ci champ de bataille xam nga champ de guerre ku fa nekk lislaam du na ne julli jot na bul julli ah ah non <laughs> xam nga loolu moo gën a tax moo loolu moo yow xoola bu dee guerre waa ji nga xam ne woo ko waxoon nañ ko bi ñuy wax affaire julli bu dee waa ji nga xam ne moo nekk guerre nga xam ne day duur ñuy dóor bomb yi muy moytu di di làqat di duur ay roquette di duur ay kii kooku sax lañ ne bu julli jotee yow julli wàcc lu da ngay julli amul naa bàyyi ba ci kanam wala nañ bàyyi ba trêve am wala ba ngoon ndax ngoon ngoon yu ne duñu guerre déedéet non da ngay julli ah da julli léegi bu dee ne yow kooku noonu nga xam ne danger de mort la nekk lañ ne da julli mais yow mi nekk sa kër walla naan sama liggéey bee tax ça ne fait pas photo loolu leen a comparer sama liggéey bee tax yow waa ji nga xam ne sax yow bu dee ne ki nga xam ne mooy dee dóor ko bal ci bopp mu dee wala ci xol kooku lañ ne malgré loolu da ngay julli mais yow mi yow man ngaa taxaw naan du ma julli ndax manumaa julli ndax sama liggéey bee tax moo tax loolu <laughs> bokk li gën a tax wax boobu nga xam ne moom la jamaahirul ulama wax mooy lu gën a dëgër fopp que ne julli moom da koy def da ci waxtoom léegi kooku noonu bu dee nag ci jamono jooju nag xeex yu mel noonu xeex noon bi nekk sa kanam sawaay ngeen di dóorantey bal julli jot da ngay julli ak ni nga ko mane ndax suñu borom moo ne wa in xiftum farijaalan aw rukbaanan bu ngeen nekkee en période d'insécurité ngeen tiit comme xeex ak yooyu wala ñu songu leen di dóori bomb ci dëkk bi ngeen di fexe raw julli jot kooku mu ne wa in xiftum mu ne bu ngeen da a nekk ci période d'insécurité farijaalan julli leen moo xam da ngeen di dox ak seen tànk aw rukbaanan wala da ngeen a war seen char de combat wala seen avion bi ngeen di larguer ay bomb sax da ngeen cay nekk di julli walla nga nekk sa fas sa gëléem di corante jaasi tey julli waaw di fenti tana tey tey def li nga mën a loo ci man du la wàcc mooy kenn du la ni taxawal ni allahu akbar ci suuf si déedéet non yaa ngi ci kaw char de combat bi wala noonu ni nga man rek boo mënula sujjóot doo sujjóot ndax boo sujjóotee waaye da dalay fëgg bal ci bopp kooku noonu la li mu kon ku bu boobaa ku mel noonu moom bu dee ne ci condition boobu la nekk moom man na lan man na bañ a euh, julli ci li nga xamante ne mooy du féete xibla te lool ñëw na ci xadiis bu nekk ci Muwatta imaam Maalik soloona ko imaam al Buxaari raxmatullahi ci xadiis seydna abdullah ibn ne fa in kaana xawfun huwa ashaddu min dalik sallu ala aqdaamikum aw rukbaanan mustaqbilal mustaqbilil aw gayri mustaqbiliha yonent bu dee fekk mu doon wax benn xadiis bu gën gudd lii ñuy wax mu ne bu dee ne tiitaange gi dafa gën a tar gën metti loolu kon nag julli leen ak seeni ala ngeen di dox di julli aw rukbaanan wala ngeen war mustaqbilil xibla moo xam ngeen féete xibla bi aw xayri mustaqbiliha wala ngeen bañ koo eh? ngeen bañ koo féete lu ngeen ci def rek baax na waaw noo man rek noonu ngay defe di julleeg bopp même bu jaree ne yow julli bi lenn rek nga man jamono yooyu mooy yëngal sa bopp di ko def ak ay geste ci bopp lool ngay def ah voilà ngay def kon loolu eh, mën naa nekk ci cadre boobu tamit ginnaaw bi ñu gisee ki nga xam ne dafa feebar walla mu manu la feebaram tax na manu la féete xibla bi ko mën naa bañ a féete ñoom ak kii nekk ci période de guerre en temps de guerre ak yooyu waaye am na keneen koo xamante ne dafa dem doon voyage yorul téléphone bu koy wan bu sol bi àndul ak ku ko mën a wax wala àndul ak ku ko mën a wan moom mu daal di ñëw def ijtihaad mu ne kon nag léegi julli jot mu wàcc gaare otoom fenn ah heure bi jot na nag foog ma julli ak gaayam àndal moom rek wala gaayam àndal léegi moom buñ jëlee benn kaar bi moom rek mu ne léegi nag day julli fan lay féete xelam ne ko li ëpp ci njortam ne ko penku bi daal fii la war a féete kooku féete foofu julli bu jullee ba sëlmal fekk ne a ah, fii nii ma féete ndeke du fii fi ma julli woon ndeke du fii kooku julleem baax na dañuy sopp rek sopp nañ nag ci waxtu wi mu reprendre at bu dee waxtu wi weesul waaye julleem baax na kooku julleem baax na léegi nag sopp nañ euh, bon Euh, masala bii nag ginn yaatu nii waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais bon duñ ci dugg ndax buñ ci duggee day dañu bëgg euh, mu bañ a ci walla rek ñu bàyyi ko ba bii di ñëw insha allah gin ci yaatal mais pour gàttal mooy ne moom te loolu mooy mazhabu imam Malik rahmatullah yi mooy ne bu jullee ba pare ginnaaw bi mu defee li mu man ngir euh, julli kii xam xibla bi mais comme que amul ku ko won amul dara amul kii mu julli ba sëlmal benn waay jóge fële ne ko sawaay yow bi nga doon julli foo féete mu ne ko fële mu ko noonoo du fii de fële la bu boobaa kooku julleem baax na mais sopp nañu mu daldi julliwaat ci waxtu wi léegi loolu benn la mooy mu pare léegi nag bu dee ci biir julli ji la doon julli muy julli ci biir julli ji am ku ñëw na ko e eh, sawaay fii nga féete nii du fii de penku bi fii la kii bi eh, xibla bi fii la bu boobaa nag day tourner fi ko waa wax te julli te du reprendre ràkk yi defoon fële loolu mooy la même même affaire bi am ci xibla bi nga xam ne moo amoon Sham ñu doon féete Jérusalem bi xewee ñu daal di tourner comme niñ ko gisati xadiis yooyu ah, léegi lool beneen kaala ah, mu am nag waajoo xam ne moom dafa julli ba pare moom dafa ñëw ci dëkk moom waajoo xam ne dafa jóge euh, Bretagne ñëw Lyon wala mu jóge cees daal di dem Tambacounda seet si ay gaay foofu ñëw ñu ne ko waa utal ko benn néeg dalal ko ne ko wala mu ñëw Tuubaa ak yooyu ñu daal di koy dalal utal ko benn néeg ne ko néeg baa ngi bismillah mu ñëw yebbi ay bagage toog génn jàpp dugg ci néeg bi gis benn sijaada bu ñu lem foofu rek mu lal euh, daldi di julli mu julli ba pare ki ko ganale ñëw di ko fëgg mu ub ne ko bismillah fekk mu toog ci der bi na ko yow foo foo doon fee fii nii mu ne ko waaw mu ne ko du fii de fële la kooku noonu kooku julleem baaxul ah déet yow sànq nga ne ma fi waa ji bu dee dafa ci ma la defal ndànk kaa bële mooy koo xam ne amul ku mu laaj te amul lu koy wan fii la xibla bi féete mu daal di daal di def ijtihaad góorgóorlu ne kon fii la li xelam li ëpp ci njort ci xelam mu ne kon fii la mu féete foofu bu dee kooku baax na ndax ko laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'aha buur yàlla du teg benn bakkan lu dul li nga xam ne moom la man alors que kii manoon na laaj mais mu ngi ñëw kër jàmbur ñëw dëkku jàmbur lool nag du ay kër jàmbur rek ah, boo ñëwee ci kër goo xam ne sax yaa ko moom xamoo fi nga fi nekk ab sanc bu bees bul ñëw rek amoo bu sol amoo dara mais da ngay dem ci jàkka ji wala ñi dëkk côté yooyu nga laaj leen fan la penku bi féete fan la kii bo xibla bi féete mais doo ñëw rek après commencé di julli kooku def loolu sa julli baaxul moo xam waxtu wi jeex naam jeexul yooyu yëpp dara baaxul ji da ngay sa julli kooku day reprendre ndax kooku suñu boroom moom da ko defal loo xam ne mënoon na laaj te laajul te nag laa ibrat laa ibrata loolu ab règle la laa ibrata bi zanni al bayyin xata'u amul kenn du bàyyi xel ci njortu goo xam ne yow bi ngay julli noonu ci njort rek ne fii la a yow ci biir mu googu mooy yaa ko tey ndax mënoon ngaa laaj alors que këri na le kaawam tax mooy amul woon choix wu laaj ndax amul kenn ku ko wax te loolu mooy cas biñ la waxoon ne moom bu dee waa ji amul kum laaj loolu dafa ñëw ci xadiisu Amir ibn Rabi'a ah, mu ne liy wane ne cas biñ la njëkkoon a wax ki dem amul kum laaj gisul lu koy wan mu julli après bi mu jullee ba sëlmal am ku ñëw na ko fi julli du fii romb ko ci autoroute bi taxaw ne eh kii de sama mbokk jullit la. moom da doon julli ne ko nag sëñ bi fii fi nga féete woon sànq du foofu kooku bu ko neexee reprendre dañoo sopp mu reprendre mais bu reprendre wu nit jullim baax ndax xadiisu Amir ibn Rabi'a bi radiyallahu anhu dane ñun dañu nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci benn tukki guddi koo xam ne dafa lëndëm këris xamuñu falam nadri aynal xibla xamuñu fu xibla bi féete nee na ku nekk julli fi nga féete fi fi la fi la fi nga xam ne moom nga jàpp ne fii la ñu wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na mu wàcc fa aynama tuwallu fa samma wajhullah fu ngeen mën a féete rek foofu xam neen ne foofu buur yàlla man ngeen fa julli mooy xibla la goo xam ne man ngeen fa jullee ah, léegi kii nu mu tudd même xadis boobu noonu am na wax am na ñoo xam ne lañ na xadiis bi dafa da'if waaye loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër mais nag sopp nañu sopp nañu sopp nañu quand mu daal di euh, julli delluwaat julliwaat waxtu wi nga xam ne bu dee waxtu wi génnagul léegi loolu na affaire la mooy benn nit léegi nga ne mooy bu dee mbooloo lañ nag bu dee mbooloo la comme ñuy tukki wala ñu dem foo xam ne dëkk boo xam ne kenn du amul jullit wala koñ ba ñu wàcc gisuñ fa jullit après yoru ngeen bu yoru ngeen iPhone yoru ngeen iPad yoru ngeen yooyu lu leen di wan fan la xibla bi féeti léegi kooku nan lay def ah, mooy ñooñu ñu bari lañ ñenn ñi ne Euh, non fii la côté bii la ñeneen ñi ne ah non non du côté boobu ah côté bële la imaginez ñuy ñeenti nit ku nekk wax opposé wu fi keneen ki wax kii ne nord bi la man jàpp naa ne nord bi keneen ki ne man jàpp naa ne sud bi la. keneen ki ne man jàpp naa ne est la keneen ki ne jàpp naa ne ouest la après léegi ku nekk kon ñeent ku nekk am nga jàpp nga ne benn côté la léegi ñooñu nu ñuy def dañuy jiite mbooloo déedéet duñu ñu jiite mbooloo de ku nekk dangay féete fi nga xamante ne ni moom nga jàpp ne fii la képp koo xamante ni bu ñetti ñépp wala kenn ci ñoom ne woon man malgré man fii laa jàpp ne noonu la mais nag naa topp sama waa ji ndax manuma koo bañ bu boobaa bu julleem moom julleem yàqu na waa jooju noonu kooku julleem yàqu na ku fi topp keneen rek sa julli yàqu na loolu wute nag ñu nekk mbooloo ñoom ñépp seen njortu gu yaatu bokkandoo ci benn direction ne fii ñun fii lañ jàpp ñoom ñépp buñ ko jàppandoo wala ñetti ñi jàpp lool kenn ki jàpp leneen kooku ñetti ñi mën nañoo jiitante ñoom keneen ki nag déedéet ndax moom kenn du bàyyi sa yaqiinu bopp ngir njoortu keneen laa yutraku yaqiinu yaqiinu si li vanni ghayri kenn du bàyyi sa njoortu sa yaqiin yow loolu moo leer bopp moo leer ci yow te galabatu vanni kal muhaqqaq li nga xam ne moo ëpp njool beneen règle la ak li ñu wax sànq mooy ne li nga xam ne moo ëpp sa njort loolu mook li nekk kal muhaqqaq comme li nga xam ne dafa réalisé kon nag doo bàyyi sa yaqiinu bopp ngir ki nga xam ne moom yow da jàpp ne moom zann la njort la bu boobaa kon bu dee ñeent la ku nekk jàpp ne fii la lépp njortam fii la ku nekk day julli côté bi nga xamante ne ni moom moo ko concerné Euh, pour jeexal ba léegi mooy kii nga xam ne ci lañuy ñuy maye possibilité nit mu daldi julli te du féete xibla bi bokk na ci muy euh, naafila nit ki buy naafila julli la lañ wax de farata moom non farata moom loolu amu fi moom farata moom da jublu ci affaire bi da jublu fan dangay jublu xibla naafile nag ki nga xam ne day tukki di naafila mooy ba ah, naafila toog sa biir kër di naafila ah non ngay tukki di naafila voilà loolu précision la mooy ki nga xam ne day tukki di naafila yor mbaamam mum war di tukki wala fasam wala xaram wala du naan xaram euh, otoom avion wam wala yu mel noon ne day naafila di dawal di naafila kooku man naa def loolu man na buy commencer li gën nag buy commencer day féete xibla bi ne allahu akbar après mu continuer yoon bi xam nga yoon bi léeg-léeg mu jàdd léeg-léeg mu def nii wala mbaam mi mu féetale ko foofu ne allahu akbar après continuer di julli fu mu féete nag ci biir julli ji garaawul loolu jële nañ ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te Seydina Anas def na ko keroog bi muy dugg biir Basra ba ko mbokk euh, doomi Siiriin yi di ñoom Muhammad ibn Siiriin ak ñooñu bañ ko gisee muy def lool ñu ne ko ah lan moo ñoom dañ koo gis mu yéeg mbaamam di julli di naafila te féetewul xibla bi moom biñ ko waxee lool mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon def mais ci naafile la na ko noon tamit jële nañ ko ci seydina jaabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon julli ala raahilati haythu tawajjahat julli ci kaw waruwaayam fu mu mën a féeti waaye nag fa ida araada al farida nazala fastaqbala al qibla waaye nag bu waree julli farata nag day wàcc jublu qibla bi loolu imaam al buxaari rahmatullah alayhi moo ko solo léegi nag nga ne ma mais nan lay jullee ci kaw kaw kaw avion walla kaw kii nu mu tudd war mbaam mbaam mi dox di avancer gëléem bi fas wi oto bi ngay dawal di dugal première ki deuxième ak yooyu ba pare euh, di julli waaw moom ni muy def mooy loxoom lay kiiwe loxoom rek lay ay geste lay def loxo ak kiiwam boppam ak yooyu mu jeex noonu la yonent mi alayhi salaatu doon def di sëgg bu waree kii buy rukoon sëgg-sëgg boo xam ne buy sujjóot sëgg bi muy sujjóot pour pour sujjóot mooy gën wàcc sëgg bi mu sujjóot pour rukoon léegi loolu euh, ay masala yu jëmoon ci xibla bi jublu bi xam naa nag bon dañuy fexe yem foofu jeexal ko noonu yema yem yem foofu ci affaire wàllu euh, xibla bi léegi euh, foog naa dina loolu loolu dinañu doy noonu loolu dinañu doy léegi denn masala ma naroon a fàtte mooy mais léegi waa ji nga xam ne day julli ci bato nag kooku moom man bu ma nee ci bato walla gaal wala looco kooku moom nan lay def kooku man dañ naan la buy commencer na julli na féete allahu akbar na féete xibla léegi nag après xam nga bato moom bon vague yee ko yóbbu léegi nag surtout gaal yi surtout mooy ne bu commencer allahu akbar jublu xibla fépp foo xam ne après fala euh, bato bi di tànge di fa wutu di fa di fa dem loolu garaawul après moom mën na koon moo xam nag farata la moo xam naafila la moom noonu lay def voilà bu dee nag bu dee bu dee man na ci farata bi bu gaal gi tourner mooy xibla bi mu mu tourner may euh, topp xibla bi te tamit du indi tamit genre loo xam ne ku ko gis jàpp ne kee nekkatul ci julli bu dee mën na loolu kook mën naa def lool topp xibla bi noonu bu bato bi tourner moom mu xaw a tourner tuuti wengalu yemaat buur kii xibla bi mais bu dee dafa xat kooku day julli fépp foo xamante ne nii fu mu ko féete rek comme ni nga xam ne niñ ko solowee ci Seydina Jaabir te imaam al Buxaari daal di koy solo. Euh, mu ñu ne seydna jaabir wa salla jaabir wa abu sa'id fi safinati qa'iman seydna jaabir ñu toxale ko ci ñoom këne moom de euh, jullee na ci bato muy gaal ak seydna abu sa'id al-xudri qa'iman taxaw imaam alxasanul basri dane qa'iman maalam tashuq ala asxaabik taduuru maaha mu ne da ngay taxaw fekk bu dee ne gene woo ñi nga xam ne ñooy sa àndandoo de muy matelot yéeg ñooñu di nekk bato yi capitaine yeeg ak ñu ñu yeb taduuru dangay da ngay tourner ànd ak bato gi fi mu féete kon loolu mooy ñi nga xam ne kiy julli gaal wala bato kooku noonu lay def kon nag xam naa euh, mën nañu yem foofu ci li jëm ci wàllu xibla gi kon gis nañ tey xew-xew bi xew ci muy débiwu jublu ci kaaba gi suñu boroom subhaanahu wa taala daal di koy waral farataal ko ci jullit ñi ne wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum chatra fu ngeen man di nekk na ngeen tourner jublu kaaba gi léegi nag bii di ñëw insha allah ñu daal di continuer ba léegi ci xew-xew yi xew ci